baabul amri bil akli min jaanibil qasa'ati wan nahyi anil akli min wasatihaa qaala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw di continuer fi ñu yemoon ba léegi ci ñaareelu téere ci Riyaad bi di kitaabu aadaabi ta'aam téere bi wax ci tegginu tegginu lekk yi. ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañ buntu chapitre numéro cent six téeméer ak juróom benn mu ne woon indi woon fa xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro sept cent quarante-trois mu ne woon an Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu anna ashaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah inna nakulu wala nashba gisoon nañu xadiis boobu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis kon bunt bi ci tegu muy cent sept mu ne baabu buntu al amri digle bil akli di lekk min jaanibil qasaati ci wàllu ndab li palaat bi plateau bi ñu teg wala ndab bi ñu teg ngir lekk bu ñu ko tegee nit ñi di lekk ci wet gi waaye mooy ku nekk fa nga nekk fa féeteeg yow waaw waaye mimma yalihi waaw waxuñu la yow ngay bàyyi fi fi jàkkaarloog yow sa kanam di tibb kanamu keneen wala ñeneen ci wet yi naan man ah comme que dañoo tere ku lekk ci digg bi man maa ngi lekk ci wet gi déedéet yow manoo man loolu mooy ku nekk li féeteeg moom li jàkkaarloog moom mu lekk lool te bañ di tàmbalee ci digg bi mooy di lekk jëm ci digg bi waaye doo nekk tàmbalee ci digg bi di lekk di jëm ci ci yow wala feneen baabul amri digle bil akli di lekk min jaanibil qasaati ci wàllu peggu ndab gi ku nekk fa féeteeg yow wan yi ak tere guñ tere anil akli min wasatiha di lekk li nga xam ne mooy ci digg bi waaw mooy di lekk ci digg bi léegi loolu euh, lekk sa kanam ku lekkul ci kanamam moom lu koy fekk lan mooy àtteeb loolu nañ ci ñëw ci xadiis bi muy indi bi muy njëkk indi nii insha allahu taala kon noonu la tudde bunt bi al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne fiihi qawlu fiihi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa kul mu ne wa kul mimma yalik muttafaqun kama sabaq mu ne bokk na ci xadiis yi nga xam ne waxoon nañ la bunt yi al imaam rahimahullah indiwu dugg ci xadiis yi comme nga xam ne noonu la baaxewoon di def il faut ñu xaar xadiis euh, buntu bi ci tegu bu boobaa ki lay commencé waat loole undi ay aaya door a indi li nga xam ne mooy xadiis léegi te ci bu njëkk bi voilà mooy première buntu bi léegi fii mu nekkoon bokk na ci xadiis yi traité yi di wane que ne dañuy li nga xam ne loolu la sharia digle loolu la yonent bi yi salaatu wa salaam digle mooy nit ki buy lekk ngeen lekk mbooloo même bu dee yow kese ngay lekk sa kanam ngay lekk ci wet yi te tere bu mu tere alayhi salaatu wasalaam bu lekk ci digg bi mu ne bokk na ci qawluhu waxam sallallahu wa sallam ci xadiis yi wax yooyu wa kul mi wa kul mimma yalik xadiis bi nga xam ne gisoon nañ ko gisati ko bi muy jox ay njàngale Seydina Abu Hafs Omar ibn Abi Salama naan ko wa kul te da nga lekk mimma yalik li nga xamante ne moom moo féeteeg yow waaw booy lekk na nga lekk fi nga xam ne moo féeteeg yow loolu biñ ko mujjee gis ak mooy xadis euh, euh, sept cent quarante bi ci baabul akli mimma yalih wa wa'dihi wa ta'dibihi man yusi'u aklah dinde woon an umar ibn abi salamata radiyallahu anhuma annahu qaala kuntu ghulaman fi hajri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat yadii tatiishu fi safha fa qaala lii rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa sammi llaaha ta'aalaa wa kul bi yamiinik wa kul mimmaa yaliik boobu lay wax nii nga xam ne yàggoon nañu koo gis jëkkoon koo gis ci hadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf romboon na sept cent ñu gisoon ko tamit ci sept cent moom lay junjaat fii ne bokk na ci. li wane noonu que ne loolu mooy li ñu yoonal xadis boobee ndax yonent bi saa saam dana wa kul mimma yalik loolu mooy leeral bu ne lekkal ci wet yi nekkul ne da ngay lekk ci kanamu ñeneen ni comme ni ñu ko waxe léegi waaye booy lekk na nga lekk mimma yalik li nga xam ne moo féete ak yow li féete sa kanam nga lekk ci sa kanam te bañ di lekk kanamu keneen kon loolu lu am am solo la mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo kama sabaqa comme ni mu rombe woon te wax nañ la fi mu romb sànq wallahu ta'ala alam al-imam al-hafiz an muy indi kon ginnaaw bi mu junjee xadis bi eh, ñiy compter xadis yi boo boolewuñ ko ci moom que bii mooy sept cent xam nga bii weesu bu Wahshi bi ñu wax sànq radiyallahu anhu moo doon sept cent quarante-trois bii ñii defuñ ko sept cent quarante-quatre waaw dañ koo tudd noonu rek après jàll ci sept cent quarante quatre beneen léegi mu indi kon xadiis numéro sept cent quarante quatre ne waan ibni abbas radiyallahu anhuma an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala albarakatu tanzilu wasata at-ta'aam fakuluu min haafatayhi wa laa ta'kuluu min wasatihi rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaam alxaafidu nawawiyu muy indi xadis buy leeral li nga xam ne moom la tudde bunt bi mu ne wa an ibni abbaasin ginnaaw bi mu la tuddalee bi mu la tuddal léegi bu sayna abu xafs umar ibn abi salama radiyallahu anhuma radiyallahu taala anhuma mu ne wa an ibni abbaasin mu ngi jële ba léegi ci abdallah ibn abbas radiyallahu taala anhuma di doomi abbas bi radiyallahu taala anhuma di al abbas ibn abdil muttalib abdallah ibn euh, al abbas ibn abdil muttalib euh, radiyallahu anhuma an nabi muy jële moom abdallah ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na al barakatu barke ci ñam tanzilu day wàcc wasatatu taam dañuy wax wasta di wax wasata boo ci wax baax na boo neexee nga ne wasta taam wala wasata taam al barakatu barke kon ci ñam tanzilu day wàcc wasata taam ci diggu ci digg ndab li ci digg ci euh, ñam wi fala borom bi di wàcc barke bi muy wàcc nag di jëm ci wàllu ci ci ci côté yi waaw ci digg bi lay wàcc di di pro di di raw ngalaat ci wàll yi waaw comme que la demee nag yonent waaye saa am ne kon fa kulu min tey lekk leen ci ci pegg yi ci wetu ndab li bu leen lekk wala takulu ta bu leen lekk min wasati wala euh, mooy bu leen lekk ci digg bi comme que fa lay mais bu ngeen nee teel digg bi dóor ko mu daanu mais fan lay wàcc mooy fa muy wàcc yóbbu ngeen ko waaw <laughs> moo tax kon bu leen lekk ci digg bi lekk leen ci wet yi bu ko defee bu ngeen lekk ci wet yi barke bi du deñ di wàcc ci digg ndab li di di roogalaat di wàcc di propagé wu ci li nga xamante ne mooy ndab li mu ne xadis bi rawahu soloo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah wa Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu ne wa qaala imaamu bi mu ko soloowe nee na lii de xadisun xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér laaj bu njëkk est ce que ñoom ñaar dong ñoom ñoo solo xadiis bi ñu ne déedéet al imaamu Ahmad koy solo lu leen jiitu hmm? na ko noon kon al imaamu eh, al Tirmidi al imaam Ibnu Maaja tamit daal dina koy solo rahmatullahi ala al jamii' kon al imaamu Abu Daawud comme nee na rawaahu Abu Daawud wa Tirmidi ñu njëkk a jël. ki mag te mooy sëriñ la woon ci imam Abu Dawud rahmatullah alayhi qaala mu mooy mu ngi kon di ci awwalu kitaab al-at'ima ci njaal beenu téere lekk lekk baabu ma jaa fi al min a'la as buntu wi ñëw di wax ci lekk ci kaw ndab li mooy ci ndigg bi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 rahimahullah am ñu ne ibn Zayd la am ñu ne noo ibn Yazid moo doon Abu Muhammad ñii ne Abu Sa'id ñii ne Abu Zayd ah, ñii ne Abu Yazid as-Saqafi al-Kufi rahmatullahi alayhi kon moom alata ata an Sa'id ibn Jubayr moo jële ci Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ñii ne Abu Abdillah ah, al-Walibi rahimahullah al-Kufi taalib imam Ibn Abbas moom lañ waxoon ne moom la al-Hajjaj mujj woon a faat moom mii moo ne woon bu moo ñaanoon yàlla ne bu ko alxajaaj faatee bu mu faatati kenn gannaaw waaw bi mu moo tax moom la mujjee faat alxajaaj tuuti lañ ci teg moom it mu faatu voilà kon Sa'id ibn Jubayr euh, rahimahullah an al-Walidi rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas mu jëlee ci sëriñam jaar Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi al-Bahr al-Habr nga xamante ne mooy euh, tarjumaanul Qur'aan génnoon at génnaat na fi nga xam ne la 68 fële ca Taif moom radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la as-safha voilà <laughs> fala ya'kul min a'la as-safha walakin liya'kul min asfaliha fa inna al-barakata tanzilu min a'laha gis nga imam Abu Dawud moom ni mu ko solowee gis nga imaam Abu Dawud moom nii la ko soloowe dane mooy kaddu yi mu indi nii imaam at-Tirmidhi moo ko indi imaam Abu Dawud nii la ko indee dane yonent bi alayhi salaam nee na moom Ibn Abbas radiyallahu anhuma idha akala ahadukum bu kenn ci yéen lekkee ta'aman ñam fala ya'kul min a'la sah bu mu lekk ci kaw li nga xamante ne mooy kaw euh, ndab li mooy ci digg bi la bëgg wax te lii day wane après bu ñuy ñëw ci jàng dinañ gis wax joo xam ne ku benn boroom xam wax naan bu dee moom loolu mooy bu dee mbooloo la mais bu dee moom kese la garaawul su ne loolu moom wax fa joo xamante ne hadis bi ci boppam moo ko daq waaw ndax yonent way saa saa dana ida akala ko bu kenn ci yéen lekkee ta'aman ab ñam loolu nag man na nekk bu ñu nekk mbooloo wala moom mu nekk moom kese te wax ji li ñuy gën a yenu fii ci version imam Abu Dawud bi mooy waa ji moom kese lekk waaw rahmatullah alayhi waaye mën na dugal ñu nekk mbooloo mu ne ku nekk ci yéen bu lekkee bu boobaa na lekk bu mu lekk ci kaw ndab li ala ala safha mooy ci kaw mooy ci digg bi la yor walakin waaye li yàqul min asfaliha na lekk ci suufam mooy ci wet yi fa inna al barakata tanzilu min a'laha ndax kat barke bi borom bi di def ci ñam day koy wàcce muy wàcc di jóge di wàcc min a'laha ci digg ndab li di wàcc mooy ci kawam noonu lay wàcce kon nii la ko al imaamu Abu Daawuda rahmatullahi alayhi daal di solowekanda al imaamu al imaamu Tirmidi rahimahullah moom mu ngi kon di ci abwaabul at'ima an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyatil akli min wasati ta'aam mu ne haddasanaa Abu Rajaa mu ne ki ñu nettali mooy Abu Rajaa <laughs> Abu Rajaa mi <laughs> Abu Rajaa mi mooy Qutayba ibn Sa'iid rahmatullahi alayhi même bu dee ne <laughs> eh, kii Abu Rajaa am na ci shuraax yi ku euh, man nag Abu Raja bii nii de imaamu Tirmidhi ne haddathani Abu Raja <laughs> mooy kii moo ko rawal borom Tuhfatul Ahwazi bi sharh Jami' at-Tirmidhi muy al-imaam al-Mubarakfuri rahmatullahi alayhi mu ne lam yazhar li anna Aba Raja man huwa masnu mu ne man man ta xawma man daal Abu Raja bii nii imaam at-Tirmidhi ne moo leen net moo ko nettali moo leen nettali hadis bi man de wax dëgg leeru ma te feeñu ma man huwa mooy kan wa masmuh te mooy lan mooy turam mais Abu Rajaa bi euh, mooy Qutayba ibn Sa'id <laughs> Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlani voilà taalibu Imaam Maalik boobu amoo moom la Qutayba la Qutayba ibn Sa'id <laughs> moo xam nga moom dàqante la mooy Abu Rajaa Imaam Tirmidhi dafa def lu raar raar raar waaw mooy ñëw di. Euh, au lieu mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne Abu Raja <laughs> haddathana Abu Raja voilà mooy as-Saqafi mawlahum al-Balkhi al-Baghlani Qutayba ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala moom moo <laughs> moom moo nekk nii Allahu akbar Allahu akbar Qutayba mooy Abu Raja rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Qadi al-Kufi ad-Dabbi ar-Razi rahimahullahu ta'ala an Ata ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubayr ibn Abbas radiyallahu anhuma gis nañ gana ngana nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal albarakatu tanzilu wasata at-ta'am fakulu min haafatihi wa la takulu min wasatihi mu ne hada hadithun hasanun sahih innama yu'rafu min hadithi ata ibn as-sa'ib wa qad rawahu shu'ba wa thawri an ata ibn as-sa'ib wa fi al-babi an ibn umar nii la ko imam at-tirmidhi waxe fii moom tay al imam an-nawawi alhamdulillah waxoon nañ la lu bari bu imaamu Tirmidhi ne xasanun sahihun gharib gharib ba da koy dindi mais fii moom tey li mu wax noonu lañ amee ñun suñu version yi ñu am moo da koy dindi pas da koy dindi mu dañ ne woon li ñu gën a yaakaar mooy moom version yi mu am gharib bi amu ci waaw loolu lañ gën a am njort ko loolu la mooy da cee amul moo tax ci moom yi mu ci am ne ñun yi mu ci am euh, yooyu amoon na ci mais bii moom ñoo ko niróoleeg ñëpp mooy garib bi amu ci hada dana xadithun xadis la xasanun bu baax saxix comme lim ne wa qaala xadithun xasan rawahu tirmidi wala abu dawud wa tirmidi wa qaala xadithun xasanun saxix kon mu ne innama yu'rafu xadis bii de xam nañu ko min xadis ata ibn sa'ib ci xadis ata ibn sa'ib wa qad rawahu mu ne te soloon na ko Shu'ba mu ne al imaamu Shu'ba comme niñ ko gisee ci xadisu mawlaana Abu Dawud bi rahmatu wa Thawri ak al imaam eh, eh, Abdallah muy eh, Sufyan bok Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahimahullah moom itam solo na ko an Ata ñoom ñëpp jël ko ci Ata ibn Sa'ib wa fil baab an ibn Umar mu ne ta nekk na ci buntu bi hadith bi nga xamante ne solo na hadith bu mel nii ki nga xam ne mooy al imaam Abu Abu Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma di Abdallah Euh, ibnu umar radiyallahu anhuma kon ginnaaw bi ñu gisee lii nga xam ne moom mooy taxrij bi léegi nag ñu ñëw kon ci wàllu njàngat yi nga xam ne ñoo nekk kon ci hadis bi kon premièrement njàngat yi gis nañ taxrij bi premièrement ñaareelu njàngat mooy lëkkaale bi nga xamante ni moo am diggante hadis bi ak bunt bi ni mu ko tudde mooy bunt bi day wax euh, euh, digle guñ digle nit ki di lekk ci wàll yi fi jàkkaarloog moom ci ndab li te mu bañ di lekk ci digg bi yonent ma ni saa saam loolu la Ibn Abbas ne radiyallahu anhuma ne yonent ma ni saa saam dane al barakatu barke kat tanzilu wasatu ta'am comme que nag ci digg ndab li lay wàcc kon nag bu ngeen di lekk na ngeen lekk ci xaafatayhi xaafatayhi nag waxuñu ñaari ndab yi bon daa am ñaari wàll kese ñun ñaari wàll yi non moo tax am na ci riwaaya yoo xamante ne moom al imaamu euh, kii nu mu tudd euh, ibnu abbas radiallahu taala anhuma wa ardaahuma foo xam ne moom dafa leeral def pluriel xaafatayhi mu ne ah, loolu mu ne ko te gis nañ sànq kulu min jawaanibiha voilà <laughs> waaw naka noonu boo demee ci al-jaami' as-saghir bu al-imaam as-suyuuti foofu dane fa kulu min xaafatihi voilà kon wan ne loolu daa nekk loo xamante ne nii eh, ak ci imaam abu eh, ibn maaja wax nañ la soloon fa kulu min xaafatihi mooy na ngeen jël ci pegg yi ci wet yi waaye dekkul ne man daal côté bi ak ñaari côté kese la déedéet kon loolu lu am am solo la lii nii xadiis bii daa ñëw di wax ci côté boobu di ñu leeral ke lekk moom boo toogee ci ndab bu lekk ci ndigg ndab tàmbalee ci digg ndab bi waaw <laughs> ah, euh, euh, nga ne misaal ma ne la xam nga misaal <laughs> xoolal am na façon lekk yoo xam ne euh, comme fay yow mi xam li nga xam ne mooy cere léeg-léeg gis ñu teg cere gi jamono ji nga xamante ne nii ñebe day door a ñor waaw ñebe ji ñor bari barke lool waaye ci nawet bi nga xam ne ñëw di togg cere utaale ñebe ju bari toggaale ko femme yi dañuy jël kii bi eh, ñebe ji def ko ci digg ndab bi ci digg bool bi boolu cere gi ba mu kawee mel ni pyramide waaw mel ni montagne après nag ñu soos kii bi ñu jël ñeex mi nag soos ci wet yi bu boobaa yow comme ni ko ni ko mën a seetloo yow bay man deseetlu naa ko benn bërëb <laughs> tàmbali léeg-léeg nag bu dee kaw gi eh, bu dee soos bi eh, dañ koy def ci benn bool indi boolu cere bi euh, euh, léeg-léeg ñu def ci fekk bi ñu koy jëlee ci waañ wi fekk na ndaw si def na ci kii bi euh, ñebbe ci ci digg bi léeg-léeg du ko ci def mooy mu ngi ci biir bool bi ak ànd ak ñeex mi bu ñëwee nag bañ teg ko nekk kilifa gi fi nga xam ne xale yeeg ñépp ak waa kër gi fa la ñuy ñëw muy boroom kër gi moom mooy soos affaire bi moom mooy ñeex waaw ñu jël ñebbe ji bu dee moom lu bari nag dañ koy def ci waañ wi laata ñebbe ji mais soos bi moom kenn du ko soos indi loolu déedéet moom mooy soos waaw te soos bu bari lay doon nekk ci benn euh, kalbaas wala benn leket wala benn bool léegi moom bu soosee ba nit ñi lekk ba ba mu kii mu laaj ku bëgg ma dolli la waaw boo bëggee mu soosalaat la ngeen continuer léegi yooyu booy ñëw <laughs> yow yow daa mel ni expérience ngay wax ma ne war léegi tabawal eh, eh, ñebbe jooju nga xam ne moom lañ teg ci digg ndab li nag comme ñi ko ñenn ñi doon defee daal di ñëw bu ñu tàmbalee ñu daal di sëkk ci kaw waaw comme que genre comme montagne lañ ko cee def ba mu kawe ñu ñëw sëkk ci kaw daal di sànni ci seen gémmiñ aw eh, am yuñ ci tàmbalee yëy laata ñuy lekk ci cere ji ak fi ceete seen kanam loolu la ñu ne saa salaam di tere <laughs> waaw. <laughs> loolu la yonent bi alayhi salaam di tere waaw bu leen lekk ci ka ci kaw mooy bu leen lekk ci digg bi parce que barke bi borom bi ci digg bi la koy wàcce muy roogalaat di dem ci pegg yi kon bu boobaa yow comme que mbir mi affaire la montagne mooy ñebbe la sup ñebbe sup mooy sup xam nga sup sup mooy ñebbe xamoo sup <laughs> non bay yow xam nga sup xam naa ci séeréer nga ko gën a xame xam naa wolof yee gii rek mais sup sup <laughs> sëpp mooy ñebe waaw léegi façon haricot yooyu la ko tubaab yi di ko quoi <laughs> léegi yow yow ci sa kanam am na fa del laal ci foofu fi féete ci yow te am ci montagne ñebbe bi del lekk ci loolu boo soxlaa ci ñebbe ji boo rek cere yeeg soos bi waaye bul ñëw tëbb ca dëggu ca kaw ah daal di xëcc def noonu ku nekk def noonu déedéet loolu la yeneen saa salaam di wax waaw kon moo tax mu ne ida akala fi riwaaya Abu Daawuda ida akala ahadukum fala yaqulu min ala safha bu kenn ci lekkee Abdullah bu mu lekk ci kaw de ci kaw ndab li mooy li ci kaw waaw naka noonu tamit beneen exemple bu dee dañoo teg benn boxeur boo xamante ne nii mu ngi ci digg ndab li daal di bank ay loxoom di waaj a boxe muy ganaar gi <laughs> waaw am yu nekk ci wet yi xam nga loolu dañ ne la woon bu dee lekk la yoo xam ne daa bari ay wàll waaw ñu def fii ay salaat def fii ay frites def fee ay avocat def fee ay concombre def fee yow mënuñu la ne ah yow nag yaa féete sa kanam moom fa la ñax mu féete mooy salaat si yow yemal bi salade déedéet <laughs> waaw non man nga lekk fii di tibb ci lee di sàkk ji lii di sàkk ci lee léegi nag sauf que li nekk ci digg bi bu ngeen koy lekk bu ngeen ko coppat ci digg bi loolu lay wax mooy coppat ko ci wet bi fi féeteeg yow waaw kay <laughs> foofee fa ngay dagg mais boo ñëwee ne këllët la ci digg ba gaa yi tamit def noonu léegi la ci digg ba ne tël jeex mooy ndam li door lam barke barke bu la ci am barke bi fa lay nekk te yéen jeexal ngeen affaire bi te seen wet yi def voilà kon gis exemple yaa ngoog léegi qis ala zalika yaa fay kama arafta min min kon léegi loolu lu ama am solo la kon lëkkaalee ma ngoog mu ne walakin ci riwaaya Abu Daawud li yàqul rahimahullah min asfaliha ci suufam ah mooy bu dee pyramide bi la pyramide de euh, montagne ñebbe yi ñu teg ci digg ndabu cere mais lekkal ci fi féeteeg yow booy lekk nga xam ne day wàcc par ndànk-ndànk noonu la barke bi wàcc di ñëw ku nekk waaw kon nag loolu mooy lëkkaale ma ngi léegi nag ak bunt bi mooy digle guñ digle kon ngeen di lekk ci pegg yi fi féeteeg yéen waaye fi féeteeg yéen mooy bu dee ne lekk benn lekk kese la comme niñ ko waxee woon bu dee yu bari la mooy mën ngaa sàkk ci frite ji nekk ca droite fee mën nga cee sàkk waaye ji nga xam ne it yow salaat si euh, bool bi yépp salaat si yépp sa côté kese lañ ko def. kenn du ne ah yow mi jé féeteeg fruits yi amoo droit jël salade wala yow mi féeteeg tomate yi amoo droit jël ah, kooku man naa jël sauf que li nekk ci digg bi buñ ne ko tuŋaañ waaw bu boobaa loolu lu ama am kon nag léegi yonent may saa saa buñ ñëwee hadis bii nii kon dañ ciy jànge tamit que sharia li mu yoonal ba léegi ci lëkkaale bi mooy di lekk ci wàll yi ci wetu ndab li te bañ di lekk ci digg bi al imaam ar-Rafi'i ash-Shafi'i rahimahullah dana sit nañu kat nit ki di lekk ci kaw sarit bi mooy rek sarit euh, dinañ ko gis hadis bi ci tegu yàgg nañ ko wax moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon <laughs> moom ak jamono jooju <laughs> waaw sarit benn ñeex la benn zose la yow bay zose ngay wax <laughs> boo xamante ne nii ay ay dagg ndawal moo ci nekk après ñu jël ay dogetu mburu def ci waaw mu nekk genre poñse boo xamante ne day am ndawal am mu nekk zose waaw léegi yooyu sarit moomee wa fadlu mooy bi muy wax ne <laughs> euh, bi muy wax jigéen ñi ñu gën quoi après bi muy wax ba ne sayyidatu Aisha nag wa fadlu Aisha ta euh, gëneelu sayyidatu Aisha ci ñi def ci jigéen ñi ka fadli sari as yi ala sa'ir at-ta'am comme ni sarid gën a mbooleem ñam yi loolu mooy ñam yi selon yeneen bay sa ak jamono ja nga xam ne mooy fa mu doon dund ñoom façon lekkeeñ amoon yeneen bay sa sam sarid la gisoon ne moo ci euh, mooy moo moo ci gën voilà léegi ni gën a yeneen yi noonu la sayyidatu Aisha gën a yeneen jigéen yépp boo ci génnee ñoom sayyidatu Fatima ñooñook ak seen sayyidatu Khadijatu bintu Khuwaylid radiyallahu taala an il jamii ak ñi nga xamante ne nii euh, mooy euh, ñoom sayyidatu Maryam ak euh, ñooñee radiyallahu an il jamii kool al imaam ar-Rafi'i rahimahullah mu ne dañuy sit nit ki di lekk ci kaw mooy buñ tegee plat bi sarit ji ci kaw ngay lekk ci kaw wa ak tamit ci digg bi loolu dañ koo tere ndab li waan yàqula mimma yali aki akiila mu na lekk li féeteeg li muy lekk mooy li féeteeg moom wala ba'sa bi daalika fil fawaakih mu ne garaawul ci loolu le bu dee nag ay fruits la loolu garaawul mu commencé ci kaw waaye loolu noonu loolu lu wax ne waaw kay loolu hadiisu riwaay imaam Abu Daawud bi mooy wane loolu noonu euh, du ginu la dëgër al imaam al Kisnawi rahimahullah dana euh, dana déedéet tuddi ah parce que imaamu Shafi'i ci woppam lii du dañ koo si ba jooy de ay naan garaaw rek non nass ala bi dafa ne lii dafa xaram te nan la ko waxee parce que imaamu Shafi'i rahimahullah dafa dafa dafa ne <laughs> imaamu eh, ta'ala moom li mu wax waxam dafa day wane ne loolu dafa xaram parce que boo bu ne ku lekk képp koo xam ne lekk nga fekk nga xam voilà loolu la ko conditionné. loolu la ko conditionné dane ci al umm fa in akala la yalihi aw min ra's at-ta'ami atima bil fi'l alladhi fa'alahu idha kana aliman waaw ci al umm téereem booboye al imam ash-shafi'i muhammad ibn idris al-muttalibi muy euh, sëriñu shafi'i yi ngiru shafi'i yi mooy al jami' mu ne bu dee nit ki li féeteeg moom mim maa laa yal yi non mu bàyyi kanamam di lekk kanamu keneen ci mooy ci façon lekk bi ñu la ne benn façon la loolu lañ lay wax te loolu waxoon nañ la lu tax ñu ne la bu dee fu wute parce que saxaaba bi yonent bi saa ne dama ñëw may lekk eh, di dugal sama loxo di teg sama loxo bu nekk yonent bi saa saam ne ma ne ma diw lekkal sa kanam waaw day lekk sa kanam léegi ñu indiwaat beneen ñam après beneen yoon ñu indi beneen ñam yonent saa salaam ci boppam di lekk di jël feneen di jël feneen di jël feneen mu ne ko diw lekkal fu la neex ci kii bi parce que bi wala doon wax keroog daa nekkoon loo xamante ne nii benn façon la woon alors que bii yu bari la woon mooy lii la waxoon frite yi fee pomme de euh, patate yi fee euh, euh, salade yi fee tomate yi fee kenn manu la ne sawaay yemal ci fi féete jaw muy tamaate mëkkal ci tamaate ji te jóg déedéet kan moo la wax loolu yeneen saa salaam jàngale loolu kon loolu moo tax bii bu naan lekkal ci sa kanam li féete jaw mooy bi nga xam ne benn façon lekk la imaamu Shafi'i nag rahimahullah ne képp koo xam ne dafa lekk loo xam ne féetewul ak ko moom mooy lekk kanamu keneen waaw lekk ci kanamu keneen wala mu lekk ci kaw li mooy ci kaw bool bi bool bi ci liñ ko tegee ci digg bi ah kooku moom atima dafa bàkkaar li mu def bàkkaar day am bàkkaar lay am bil ci jëf jum alladhi fa'alahu li mu def ila kana aliman à condition mu xam bu doon na xam ne yeneen tubaab sàmm teral lii mu def ko mooy kooku bàkkaar la kooku xëy xam nga ne loolu dafa xaram loo xam ne lu ñu si moom doo ci am bàkkaar <laughs> moo daal Isnawi ne mukk way imaamu Shafi'i wax non non non non non non kooku bàkkaar lekk dafa xaram waaw dafa xaram ngay ñëw di tàmbali lekk ci digg bi bu dee ne xam nga li yeneen tubaab sàmm wax moom yow da ngay waaw <laughs> bu dee ko xamul waaw ah, dañ koy xamal léegi buñ ko xasee xamal nag jeex na. bu ko fi defatee rek day xam bàkkaar kon nag mu ngi noonee <laughs> waaw waaw waaw <laughs> ah moo tax affaire bi loolu ndax barke bi mooy wàcc ci digg bi yow nga xañ nit ñi barke yi yow bu dee ne euh, tudd turu yàlla bu ñépp tuddee turu yàlla benn waay bu tuddul turu yàlla rek wàññi na barke bi sa waay ba tax bu ngeen naroon a suur amaana du ngeen suur lan ngay xalaat ci koo xamante ne moom moo tay di def yoo xamante ne dañ koo tere quoi waaw kon nag euh, euh, euh, léegi imaam al-Xattaabi wax loo xamante ne moom itamit dafa <laughs> dafa tumuranke te moom sax laa jublu woon ci wax ji ma doon wax cent quarante riwaay imaam Abu Daawud bi rahimahullahu taala moom day wane ne bon waxam jooju jublu la dëgg daal voilà parce que imaam al-Xattaabi borom Maalimu Sunan rahimahullah dane am na beneen wàll buñ mën a jànge ci hadis bi. te ne yonent bay lu tax mu teru mooy innama waqa inda anhu ida akala ma ghayri mooy lii da koo tere bu dee nit ki daa keneen waaw mu ne wa zalika anna wajha ta'ami huwa li nekk ci digg ndab li léeg-léeg mooy li nga xamante ne moo ci gën a baax te moo ci gën a teey léegi nag bu dee waa ji fa in kaana qasadahu akli kaana musta'siran bihi ala bu dee dafa commencé rek mu jël li baax ci ndam li na ko tuŋaañ lekk kooku mooy dafa égoïste waaw dafa ñëw la boppam ci ñeneen ñi nga xamante ne ñooy ay mbokkam te loolu moom du lu rafet quoi te du lu nice waaw te daa bokk ci loolu nekk loo xamante ne nii tarkul adabi quoi wa fihi min tarki al adab wa al al al al al mooy dafa nekk Euh, euh, ñaaw ay teggin ak ñaaw euh, al al mu'ashara quoi mooy dëkkale dëkkalante doxalanteeg ay nit nekk savoir vivre bi nga war a am ak nit loolu nga ñaawe maalaa xafaa bihi loo xamante ne amul lu ci nëbbu bu dee nit ki noonu la def ñu commencé lekk mu nekk mbooloo mu ñëw ne tungaaj la ca baax ci digg ndab li ñëw di leen xoole ay bët di leen loolu moom non seulement Euh, ñàkku teggin la bàyyi teggin yi nga xam ne moom lañu ak tamit euh, dëkkaale gu rafet ko quoi léegi nag mu ne ko lii mu wax nag moo problématique lii mu wax yépp c'est bien c'est bien mën nañ ci d'accord waaye li mu ñu teg mu ne fa amma ida akala wax wahdahu fala ba'sa bi kanta bu dee moom de nga lekk garaawul kon mu lekke noonu quoi euh, mu def loolu bu boobaa dañ naan mukk dañ naan mukk moom li ma ci gën yéem ci waxu al imam al-Xattaabi rahimahullah mooy moom hadith bi bi muy saraa ci boppam ndax sunanu Abu Dawud lay si lay saraa xam nga bu doon sunanu Tirmidhi sax ñu ne bon xam naa daa deful recoupe des des des hadith xool version ni ko imaamul euh, Abu Dawud bi mais moom moom li muy saraa yonent may sasam ci la wax ne idaa akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la as-safha waaw kenn ci yéen bu lekkee te loolu li ma la waxoon sànq mën a nekk mbooloo waaw kenn ci yéen bu ngeen di lekk ngeen nekk mbooloo wala yow kese te loolu la gën a yenu bu mu lekk mukk ci kaw ndab li walakin li yàqul min asfaliha na lekk ci suufam mooy li féeteeg moom ndax fa innal barakata tanzilu min alaha loolu mooy ci gën a yéeme waaw moo tax al imam al ci euh, borom awnul ma'bud euh, euh, sharh sunan abu dawud rahimahullahu taala moom bi mu ñëwee ginnaawam moom itam daa sara sunan abu dawud mu ne ma ne qultu hadha wajhun da'ifun la yuqbal wallahu a'lam mu ne kantaa lii imaamul yi mujjee wax lii moom walla la boo xam ne bu wéradi la waaw kenn du ko nangu lii mooy la <laughs> waxoon naa la taay borom xam-xam buñ gisee benn borom xam wax loo xam ne jàpp rek ne du lii ak luñ ko màggal xam nga moom ni mu màggale imaam Abu Da kii euh, al imaam al-Xattaabi en plus dafa sukkandikoo lu bari ci saraawam bi nga xam ne moom la njëkk a saraa moom imaam Abu Daawud mais moom dañ ñëw sukkandikoo na ci moom. nga gis wax yu rafet yi ñu koy wax waaye yu gisee yu mel ñoom buñ gisee loolu mooy xam-xam quoi amul ne sa waay teg naa ko fu kawe ba léegi bu waxee loo xam ne dafa wuteegi yàqu waxu yonent bay sa sa am ñu toog di mu jaamalante naan garaawul di ko waxe noo xam ne mel ni waxam man naa jàll te waxam bu jàllee day wuteeg waxu yonent bay sa sa wa ila akala ahadukum loolu kay leer na ta'aman fala yaqul min a'la leer na bu kenn ci yéen léegi na lañ a wax bu dee moom kese la garaawul mu ne lii moom walla la wu wu doya sax laa yuqbal kenn du ko nangu wallahu alam yàlla nag mooy kii rafal <laughs> kon mu ngi noonu kon lii lépp di bokk ci teggin yi nga xamante ne nii ci toolu nit ñu sell ñii sawaay daa bokk ci seen li nga xam ne moom lañu ñu làmboowe boo ci bëggee bokk mooy booy lekk àndal ak teggin yu gën a mag waaw bul nekk di lekk fu la neex nga dugal fa sa loxo lu la neex nga lekke di tibb ci kanam di kii gis nen yi ñu teg ay nen ci kanam ci digg fa lañ dajale nen yi yow nga ñëw jël nen yi di lekk quoi waaw loolu amul gone la bu dee gone wax naa dañ koy jàngal sinon bu ngeen ko xamul noonu lay màgge noonu lay màgge nekk koo xamante ne du am benn bu yar waaw du lamboo ak yar yi nga xam ne ñoo yaru yonent bi alayhi salaam mooy yar bi nga xam ne moom la sharia daal di yar ñi nga xam ne mooy boole jullit ñi voilà kon loolu dafa am solo quoi kon ndax barke bi bu ngeen ne ko tuŋaañ li ci digg bi mooy ku ngeen barke suu leer bu ñu naan leer bu suuf si suuf da ko dagg ci suufa voilà yow li waroon a fa la doon jóge ngeen ne ko tellu toog waaw léegi nag bu barke bi wàññeekoo mooy indi lekk gi du ngeen suur waaye it barke bi ci yàlla lay def du wàllu suur kese bi ba yàlla lay def nga xamante ne loolee ngay lekk day tax non seulement mu rees ak jàmm waaye nga man kee def ay jaamu yàlla borom bi ubbee la ci ay xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne nii boo lekkewul woon ànd ak aadaab yi sa sam jàngale même boo suuree doo ko am waaw loolu yépp dafa jar a bàyyi xel lu suur kese ah la nga lekk dalaa war a may force nga gën a mën a jaamu yàlla te loolu noonu nag barke ba foofu dafay jouer waaw moo tax nit moom ay jëfam waxal nit ki li muy lekk ah wax ko li ngay lekk dina la wax lan ngay jëf waaw waaw kul ma shi'ta taf'alu mithlahu <laughs> am na nu ko ah, borom Masaalik waxoon ah radiyallahu anhu ash-shaykh Ahmad al-Khadim alayhi ridwanu al-baaqi al-qadim waaw kul ma shi'ta taf'alu mithlahu waaw te àndal ak ku la soob ah, ku la soob àndal ak moom waaw booy mujj moom ngay ni moom ngay mujje waaye lekkal lu la neex booy lekkal lu la neex taf'alu mithlahu lu mel ni la nga lekk ngay jëf la ngay lekk mën a dagan mooy lekkal lu dagan say jëf dagan borom bi defal say jëf mu ubbee la ci wàllu dalay mooy jëf lu baax dalay yomb mais bu dee lekk lu xaram jëf lu baax dalay jafe waaye it même lu dagan la ngay lekk boo ak ndool ak teggin yi ko yeneen ci sa saam jàngale yow say jëf après dina am ay rëq-rëq yoo xamante ne doo xam fan la jóge danga te yoo barke bañ la waxoon ne la ci digg ndab la lay wàcc wala bismillah dañ leen waxoon yooyu ngeen koy font da waxoon naa la bismillah moom farata waaw parce que boo ko waxul saytaane day lekk ak yow te nourrir sam noon mu lay dina boj di jaasi loolu kan mooy taxaw même <laughs> bu dee waroo xam-xam yi dañ koo dañ waaye daal loolu man loolu laa la wax ne loolu moom loolu laa gis mooy waxu ñoom imaam Ibnul Qayyim boo bëlee rahmatullah alayhi que ne loolu moom gisuma lu koy dindi que ne la nit ki daal di tudd turu yàlla yooyu yëpp bu ngeen ko bàyyee neenal ko négliger ko léegi yéen day am ay conséquences yoo xamante ne nii du ngeen laa yuhmadu uqba du ñu nekk noo xam ne lu ñuy gërëm seeni mujj waay la te yow euh, léegi nag après ay problème day am nga naan lii xaw ma fan la ma dabe ndekete yoo ci suu'u ñàkk toppatoo waxu yonent bi alayhi salaatu salaam fa la jógee wallahu taala a'lam wana al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu